suratu Quraysh suñ saaro Quraysh makkiyatun fa makkata madaniyatun arba'un min fala xamsu ayatin ni ki juróom Quraysh ñoo dëkkee di ko wattu te Makka kenn du fa kenn du fa jëmbat mënuñoo taxu dem ci réew yi ñu amee ay tool ndax Kaaba gi te Kaaba gi mënuñ fi amee ñuy def nag bu waxtu si taaw jotee ñu laxas dem yaman wuti fa am njëg bu waxtu sayfu jotee ñu laxas dem saam wuti fa am njëg ba mën a dimbandiku ci yaari njëg yi ba mën a des makka ne moo di seen puukare ñoom képp ku bokk ci na la ni mu kinaana sa gannaaw ga nag yàlla dog taayif jële ko ca ordon indi sampal leen ko lépp luñ doon wuti ci bitim réew mën nañ ko am ci taayif xiif ba moom daan nay dañ yàlla wóolu loo itam makka ba nga xam ne kenn du takk xare jëm ca ragal yi doon ragal itam dañ moom la buur ne wali abudo waaye nañu jaamu nag rabbaasal bayti borom bi la néeg la fii borom néeg bi nga xam ne ab amam leer na mu leen min jooyeen ñi tukka ci xiif wa amanahum te mu wóoruloo leen min xaw ñi tukka ci ragal def na loolu yëpp nag di ilaafi Qurayshin ngir baaxab Quraysh ilaafihim baaxeen rihlata sitaay laxas ca waxtu sedd jëm yaman wa sayfi ak laxas ca waxtu mbooyo jëm saam de yonent na ne su ma ragalu doon Quraysh fuukare ma wax leen seen dara jafe yàlla de amul benn xeet boo xam ne benn askan boo xam ne tudd nañ leen ci alxuraan lu may Quraysh Quraysh jën yu rëy jën yu gën a rëy ci jën yi nga xam ne fay lekk jën yi dama gaal yi waaw jën woowu lañ leen tuddee ndax ñoom it noonu lañ meloon ci nit ñi rek